bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina habibina shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani وخلفاء المهتدين وهذه طريقة الفائزين الرابحين أما بعد Euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yentam bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, ñi ngi kon insha allah taala ci suñu jotaay bi mujj ci al ñaari saar yi nga xamante ne moom mooy musluwaay yu mat yi te bi ñu tàmbalee ba léegi ñuy gis benn détail bu nekk maanaam ñu gis njariñam gi nekk ci ñaa jàng ñaari saar yooyu ngir mucc gi tax nit ki di mucc ci ay mbir yoo xam ne ay xeeti musiba la yu nëbbu ak yu feeñ e, yu aju ci nit ki ci jëmmi boppam waaye li aju tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy biti nit ki ak yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci euh, àdduna bi nga xamante ne dañ leen di gis di leen mën a daj ak àdduna bi nga xamante ne dañ dafa laqatu te dafa nëbbatu euh, comme niñ ko gisee ci ñaari saar yëpp ba ñu yegsi ci cëppaandaw bi euh, nga xam ne ci saar bi mooy sóoratu naas ci jeexital bi mu ngi wax borom bi subhaanahu wa ta'ala musul ñu maanaam ñu ngi làqatu ci ginnaaw borom bi subhaanahu wa ta'ala wala boog moo laaj ne yenente bi sallallahu alayhi wax waaye à travers yenente bi sallallahu alayhi wasallam boo dem jullit ñi na làqatu ci ginnaaw euh, euh, maanaam lépp loo xam ne day jax-jaxal doomu aadama yi maanaam moo xam nag minal jinnati wan naasi moo xam ci jinne yi la bokk wala bokk ci nit ñi euh, gisoon nañu ci jotaay yi weesu wala jotaay yi weesu gisoon nañ ci Euh, xeetu nit ñi maam xeetu jinne yi euh, ak seen ay euh, seen ay dugguwaay ak dugguwaay doomu aadama ak màndarga yi ku amee ay rab wala bokk ay jinne dugg ak ni muy feeñee ci nit ki ak ñi nga xamante ne tamit yenn ci yi nga xamante ne bu ñu koy dindi noonu lañ koy dindee du ñàkk xëy na ñu ñëwaat ci insha allahu taala ci jotaay bi ci jeexital gi amaan na Euh, li nga xam ne tey moom mooy li ñu war a tëjee te annoncé woon nañ ko ci jotaay bi weesu insha allah taala mooy li aju ci euh, madaaxil yi seytaane maanaam madaaxil maanaam ay dugguwaayam waaye tamit euh, maanaam wala boog ay mazahiri maanaam ay feeñuwaayam li nga war a xam mooy ne seytaane bi mu gisee borom bi subhaanahu wa am ay mazahir maanaam ngir ne borom subhanahu wa ta'ala euh, comme niñ ko gisee ne asma'u ta euh, asma'u turam yi dafa limu li tax turam yi limu moom mooy ay waayam maanaam mooy melo yi ñoo limu melo yi limu ndax feeñuwaay yu mu feeñu moo limu maanaam mazahir yi euh, seytaane bi mu gisee ni borom subhanahu wa ta'ala daf cee am 99 moom it da cee wut 99 yoo xamante ne comme borom subhanahu wa ta'ala ni mu amee ay tur 99 tur maanaam su ko defee moom feeñuwaay yooyu maanaam 99 tur yi mooy li ñu doon jàng léegi ci Tayssîr bi moom it dafa am 99 yoo xamante ne noonu la mel. bi mu gisee tamit borom subhaanahu wa am juróom-ñaari melo yoo xamante ne ñooy sifaatu nafsiyya yi yooyu moom it mu daal di wut juróom-ñaar yoo xamante ne yooyu mooy fondamental yi nga xam ne foofu seytaane maanaam buy lu ëpp ëpp ëpp luy dugg nit maanaam ci juróom-ñaar yooyu lay faral di jaar. maanaam mu nekk ay feeñuwaay léegi seytaane suy feeñ maanaam di ñëw di jéem a yàqal nit ki parce que li tax ñuy wax ci seytaane ndax moom ci jëmmi boppam mooy alxannaas maanaam naka noonu euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy bu mag bi ko voilà ñeneen ñeneen ñeneen ñi ci des ñëpp ci moom la juddoo euh, ci moom la juddoo comme li borom subhanahu wa ta'ala wax na ashrifum Eh, bi fi awlaadihim wa fi amwaalihim wa awlaadihim eh, maanaam eh, naka la ko sax washrikum fil amwaali wal awlaadi wajlib alayhim bi xaylika wa rajlika washrikum fil amwaali wal wa sharikum fil amwaali wal awlaadi voilà wa voilà wa ajlib alayhim bi xaylika wa rajlika wa sharikum fil amwaali wal awlaadi wa'idhum wa ma ya'iduhumu shaytaanu illa ghurura voilà euh, maanaam seytaane borom bi mu kaasee jàmbat li muy jàmbat wax maanaam jokkalante boobu mu am ak borom bi subhaanahu wa ta'aala bi subhaanahu wa ba pare ni ko dinaa leen alak dinaa leen sànk li ko wax mooy euh, say gawar maanaam say gawar say fas yi te moom mooy seytaane li nga xamante ne moom mooy ay pexe yi muy ngir ñuy euh, mën di dox ci kaw suuf si mu nekk xeetu bàkkaar yi ak xeetu ñaawteef yu mag yi war rajuli ak say tànk mooy tànk yi nga xam ne moom lay doxe mooy indi ay lënt lënt ci xolu nit ñi ak ay xalaat yu bon ak ay doxalin yu ñaaw euh, wa shaarik mu ne na leen xëcc ci loolu waaye wa shaarikum mën nga bokkaale leen fil amwaali ci alal yi wal awlaadi ak seen doom yi maanaam ndax seytaane euh, ni muy juree yeneen seytaane yi ci léeg-léeg mu jur leen de manière mais léeg-léeg mu jur leen ci biir nit ñi parce que day indi jax jaxal yooyu dugal ko ci xolu nit ñi nit kooku dem ba nga xamante ne mbir mi day fees bakkanam bakkan bi daal di noot jëmm ji moom ci jëmmi bopp mu nekk beneen seytaane maanaam mu nekk kon waa ji daal di mujj a nekk doomu seytaane moom it ah boobaa euh, seytaane daal di commencé bari euh, gis nga alal moom ni muy nekkee seytaane dañ ko koy dégg sax gars yi di ko wax alal seytaane la maanaam du alal mooy seytaane mais seytaane moom mooy mën a ñëw euh, def tajalli wala maanaam feeñu ci alal ji wala bokk mu mu wàcc ci carrément. maanaam jaxasoog alal bi de ce alal yooyu moom seytaane lay mujj doon moom tamit borom subhaanahu wa ta'aala ko bokkaaleel ak gaa yi ci seen alal yi ak seen eh, ci seen ak seen ak seen doom yi. Eh, seytaane kon beneen mbir bi nga xam ne moo mat bàyyi xel tam mooy suy ñëw eh, di feeñu doomu aadama yi maanaam di ñëw ci ñoom léeg-léeg mu ñëwee ci ñoom ci jëmmi nit maanaam léeg mu ñëw jëmmu seytaane. boobaa ay waswaas rek lay mën a def maanaam ci jëmmu jinne ay jax-jaxal kese lay mën a def indi jax-jaxal ci xolu nit ñi waaye léeg-léeg mu ñëw ci jëmmu nit soit parce que bu jéemalee kenn bin mbir di ko jéemal di ko jéemal di tëral pexe tëral pexe mënulu ko dara léeg-léeg moom ci jëmmi boppam mooy soppaliku nit comme ni mu def euh, maanaam wala bu bëggee yàq-yàq bu mag bi comme ni mu defoon ñoom Badar ak euh, xew-xewu xew-xew kii bi wa iz yamkuru la alladhina kafaru ci daaru nadwa ba ñuy waxtaanee ngir voilà yeneen bi saa sam ñu war koo maanaam bi muy waaj a gàddaay ba mu ñëwee ci assemblée ko maanaam euh, conseil de sécurité bi bëggoon na wax xalaatam maanaam bëgg a bëgg bëgg daal gars yi ku wax rek ku wax xalaat bu dul noonu rek mënoo ko sa xalaat jubul waaw ba keroog ñuy wax xalaat bu baax mu ne bii la maanaam exactement noonu lay defee ak njabootam suñu xëyee buñ demee ku ku ñëw boo waxee wax ne li ko des noonu la bu dee taxu koo gi danaan la déedéet mais ku wax wax di gën a ñaaw li mu def mooy li gën a bon danaan koo xëy yow la yow maanaam euh, seytaane suy feeñ ci doomu aadama yi kon daf leen di mën di feeñee ci ay côté yu maanaam day maanaam day ñëwul kon nekk jinne su ko munul su su fekkee loolu doyul day nekk jëmmi nit nit ki yaakaar ne nit lay waxal comme moom ndekete seytaane lay waxal léeg-léeg it mu ante beneen nit maanaam ku sàggan ci nit ñi mu ñëw dugg la ba nga xamante ne day mel ni ku neutraliser waa ji nga xam ne yow yaay wax ak moom nga foog ne sàmba ma nga xamoon la wala astu ma nga xamoon moom ngay waxal mi ndekete yow boobu seytaane maanaam moo ko possédé maanaam di wax à travers moom di def yow nga foog nekk nga xamoon la loolu moom moo tax mbir yu bare bare day jaaxal maanaam surtout nag su la bëggee sànq day faral di jaar ci mel noonu euh, seytaane kon moom day jaar ci ay day am ay kon xeetu jaar-jaar yooyu noonu maanaam xeetu doxalin yooyu Euh, beneen mbir bi nga xamante ne tamit lu mat a bàyyi xel la ci doxalinu seytaane mooy léeg-léeg day jël maanaam ab nitu yàlla bu nekk day xool maanaam fan la euh, maanaam ci ci ci ban côté la affaire am yi di la la la mbiram di nekk maanaam ak ban xeetu xadara la affaire yi di jóge mu feeñoo ci ci lu mel noonu par exemple euh, koo xamante ne tey par exemple dafay gis ne. Euh, moom xam-xam yi muy jot mi ngi jóge par exemple ci arash wala ci kursi yu wala ci euh, asamaan bu njëkk bi wala ci ñaareelu asamaan bi ak yooyu da gis mu meloo xeetu melo yu mel noonu di jéem a jël forme genre révélation yooyu pour di la ko indil yow su dee xàmmee woo ko nag parfois nag ay wax lu dëgg lay nekk mais da ci jaxase ay caaxaan yoo xam ne mën naa yàq lépp. maanaam su ko defee yow soo ko xàmmeewul da ngay foog ne euh, seytaane da ngay da foog ne ci yàlla la jóge <laughs> ndekete booba ci seytaane la jóge voilà euh, mais bu dee nitu yàlla yi dëgg nag maanaam loolu néewaan na ku ci mucc ci bu bu doxalee noonu voilà bu doxalee noonu néewaan na ku ci mucc te dinañ ko gis dinañ ci gis yenn yenn xeetu pexe yoo xam ne daf koy faral di tëral ci yu mel noonu. mais euh, beneen bi ci des mooy su doxalee noonu léeg-léeg am ñenn ñu maanaam ñu koy xàmmee ñooñu dañ ciy jëriñ njariñ tamit maanaam dañ ciy jëlee comme mi ngi mel ni rek euh, benn état ennemi ñëw neel di la maanaam bokk foofu ñëw ku ñëw mel ni sa xarit la di la jox ay renseignement ci foofu ndeke daa bëgg a tiire yow ci yow ay renseignement yow boo ko teelee xàmmee mën ngaa jël renseignement yi am nga jariñoo ko ba pare bàyyi ko moom mu dem yoonam yow nga mën a dem seytaane lu bari lool tamit daf koy dal voilà loolu nag moo tax ab borom subhaanahu wa ta'aala di wax ne inna kayda shaytaani kaana da'iifa maam day bëgg a lor nit ki ndax pexe seytaane dafa woyof day bëgga a lor nitu yàlla bi mais sauf que bu dee yàlla da kaa dimbali ah, moom day jàngee ci seytaane parce que seytaane borom xam bu mag a mag la Euh, maanaam aarif billah gu rëy rëy la sauf que dafa saay-saay maanaam loolu moom mooy différence am euh, beneen mbir tam bi ñu xam ne war nañ ko xam mooy ne seytaane ay feeñuwaayam du ko beral kenn wëlif keneen seytaane du def loolu mais nag par contre kenn ku ci nekk day jël feeñuwaay bi gën a adapté ci yow mu feeñoo la bi gën a adapté boobu lay utiliser mu feeñoo la ko su la ko feeñoo ba mën la maanaam ba nga xam ne côté boobu jekku na la mu utiliser yeneen yi ci des benn par benn benn par benn benn par benn ba tëjal la buntu yëpp pour yow soo bëggoon a rëcc doo mën a rëcc parce que buntu yi yim la waroon a jaar yëpp jaar na fa ba pare ubbi yeneen xeetu buntu yi nga mënoon a jaar yëpp pour pour raw yëpp tëj na ko bu ko defee dalay daal di ndar képp nga daal di nekk yow ci biir ci alkade yàlla nañu yàlla sàmm moo tax nag euh, bunt yooyu muy jaar mat a xam maanaam xam ne am na bunt yoo xamante ne seytaane daf koy jaar te euh, su ma deful attention foofu dina ma fa dina ma fa jaare bi nga xam ne ne fa lu mu jaar doomu aadama yi looloo tax ñu ëpp ci nit ñi li borom subhaanahu wa ta'aala wax ne wattaba'uhu illaa qaliilan minal mu'miniin maanaam ñoom ñëpp dañ koo topp fattaba'uhu ah wa laqad sadaqa alayhim ibliisu zannahu fattaba'uhu ah illaa qaliilan minal mu'miniin euh, seytaane iblis njort ñaaw gi mu amoon ci doomu aadama yi dëggal nañ ko ci dëggal nañ ko comme que daa jàpp ne doomu aadama muusul de façon neex naa nax nangam nangam doomu aadama yi tamit maanaam mépris boobu seytaane am ci ñoom ñoom ñoo ko dëggal ñoo ko def ñoo ko euh, ñoo ko def mu nekk réalité ñu topp ko mais ñu ba mu des ñu néew ci ñi gëm ñi maanaam euh, te boobu mooy lan mooy day jëfandikoo maanaam àdduna ak li ci aju ak ni mu mel euh, nature bi ni nga xamante ne noonu la rafete noonu la selle noonu la màgge borom bi subhaanahu mu def ci àdduna bi te mu nekk yu sell yu màgg yu kawe yu rafet ba pare lépp duggalante ba pare lépp tegu ci am mbir mu maanaam xam-xam ak tamit ingéniosité bu bu bu doy waar bu euh, loolu lay seytaane di jëkk jëfandikoo bu ko defee moom nit ñi daf leen di wan màggaayu loolu ubbi ci ubbi leen buntu xam-xam ba nga xam ne dañuy am accès ci xam-xam yooyu yëpp buntu boobu suñ koy jàng mu sawar loo leen ci ba pare xamal leen njariñ gi ci nekk bañ mën ci gis loo xamante ne ñi leen jiitu woon duñ ko gis ñoom ñu ci yiimu lool buñ ci yiimoo ba yiimu ba yiimu ba mbir mi par exemple ñuy def ay recherche ay kii ay ay euh, ay ay expérimentation ci côté yu nekk affaire bi di dox mbir mi di évoluer léegi ñoom suñ demee ba gis loolu ba gis yiimu ci mbir mi ni mu rafetee ni mu mel ak ni mu or ak ak nature bi ni mu ni mu baaxee ak yooyu mu daal di leen di nag maanaam bu demee ba gi ba mu gis loolu léegi nag moom day daal di ñëw daal di leen di gëmloo ne leen nature bii ci boppam mu yónni moom ngeen war a jaamu. moo tax ñi di jaamu biddiw yi xëyuñu xëy rek jaamu biddiw yi déedéet dañoo commencé di gis par exemple biddiw yi njariñ gi ñu am ak euh, lien yi ñu am ak par exemple dana taw wala du taw lien yi ñu am. dañoo daf leen a xamal xam-xam boobu nga gis ne dañuy gis ne biddiw bii su fenkee day taw biddiw bii su kiiwee lii mooy xew par exemple su waree su su mbay mi waree ñor biddiw bii mooy génnee fii maanaam yooyu la leen di xamal bañ gis ko léegi nag mu doog leen a xamal ne leen mu doog leen a yëgal ne leen nag maanaam ci ci ci gis-gisam gu ñaaw te bon maanaam ne ñii ñoo bindu àdduna bi nag maanaam ñii lañ war a jaamu te loolu moom lay doxalee ci mbir yu bëree bëri civilisation bu nekk ak ak façon wam ba mu la ba mu la ak ba mu la cay yàqi ba nga xam dootu gëmati dara lu dul moom seytaane li mu la digal nga gëm ko nga daal di nekk ab jaam ci àdduna nekk jaam ci nature bi wëlbatiku di jaamu keneen koo xam te ne waroo ko woon a jaamu te mooy yàlla maanaam te mooy yàlla lañu waroon a jaamu nga bàyyi ko wala boog nga di ko bokkaale. buntu bokkaale seytaane moom mooy buntu préféré am parce que xam na ni buntu boobu ku ci dugg doo génn wala boog dina jafe nga génn léeg-léeg nag mu feeñee la seytaane am na ñoo xamante ne fi mu leen di feeñee mooy euh, ci habitude yi ak xew-xew yi maanaam aada yi maanaam mooy. parce que comme que réussir na benn mbir ci seen bàyyi ak seen maam yi moom léegi li euh, li muy def ci bunt boobu dootul réyati noonu maanaam li muy def rek mooy da leen di wax ne day fexe bañ gëm ne li seen bàyyi ak seen maam yi nekkoon waruñ cee teggi seen ak lu mën ci xew lii waruñ cee teggi seen tànk ngir fonk giñ fonk seen bàyyi ak seen maam yi maanaam moom léegi liggéey boobu rek lay def su ko defee génération bu ñëw mu mu bàyyi la ak léegi mu def liggéey boobu bàyyi la noonu Euh, te li garaaw ci mbiru seytaane rawatina ci buntu yu mel noonu mooy moom parfois du moom dootul doyloo ci maanaam day day doyloo liggéey bi ñeneen ñi di liggéey maanaam mooy lan mooy moom dana fexe ba loolu sax ci biir peuple bi ci population bi su population bi demee ba mbir moom imprégné ci ñoom ba fees ci ñoom léegi jaratul muy defaat beneen liggéey parce que ñuy juddu ñu di fekkante. génération yi di renouveler di renouveler wu maanaam loolooy def liggéey bi voilà waaw loolu mooy def liggéey bi voilà léegi lool benn buntu la am na beneen bunt boo xamante ne wala benn feeñuwaay bu mag bu muy def mooy nit ñu sell ñi boobu surtout daf leen koy feeñoo mooy day jël euh, seytaane il faut ñu comprendre que tamit ne du fekk doomu aadama yi rek mu ne leen weddi leen yàlla loolu du ko def du fekk doomu aadama yi tamit wala ay jullit mu gëmloo leen euh, ne euh, mooy yàlla dafa baax rey nit aw dara nekku ci naan sàngara garawul maam seytaane du procéder noonu yoon bi nga xam ne moom lay defal jullit ñi jullit ñi fi mu leen di gën a jaare mooy li ñu tuddee ak shahawat wala zaat mooy li aju affaire bànneexi ay plaisir ay loisir xeetu foo yooyu daf leen di gëmloo ne leen mënta ñàkk maanaam ñépp ngi def lii yéen tam def leen la même chose maanaam lii am po rek la garawul Euh, lii nii euh, ah daa bokk ci àdduna quoi maanaam moom moom loolu procédé boobu lay jaar jullit ñi jullit ñi du jaar ak ñoom ku xës ba nekk jullit du jaar ak yow fi mu jaar ñi ma njëkk a tudd foofu ña koy jaar mooy ñi nga xamante ne jotaguñu am culture bu baax ci wàllu yàlla mais ñi nga xamante ne ñoom musuñu am maanaam dañoo xës ba nekk jullit ñoom du leen jaaree foofu fi mu leen di jaaree moom mooy ci bànneex yi da leen di yëgal ne leen rek que en réalité il rek ngeen comprendre que ni àdduna ngeen ne te ku nekk àdduna day def jëfi àdduna profiteel ci sa dund gi euh, bànneex yi ci la bokk tamit ak ah, àdduna du julli ak woor kese ak ay yii naan li xaraam naa li dagaan naa yooyu affaire u tardé la faut pas ngeen nekk ci logique boobu euh, léegi ci biir dugal gi mu leen di dugal ci bànneex yi ñuy nekk ci bànneexu di profité ci bànneex yi ci la leen di dugal laa yu xaram maanaam par ndànk-ndànk muy dugal yu xaram yi léegi su dugalee yu xaram yi ba nga xamante ne gars yi dañ leen ba pare daf leen di gëmloo nag leen lu xaram li mënu cee ñàkk parce que ay nit rek ñett maanaam lu xaram li mënta ñàkk ci mbir mi xam nga yu xaram yëpp boo koy daw après doo dundati léegi gars yi daal di dugg ci yu xaraam yi benn par benn benn par benn benn par benn ba ñu dajale leen carrément ba nga xam ne àdduna day imprégné wu ci ñoom bànneexu bakkan moo leen di gënal lu ne lépp lu leen nar a xañ seen bànneexu bakkan yow la ñuy mujj def noon di gën a màgg léegi su ñu paree ci loolu nag ci la ñuy ci lay ñëw su paree ci loolu ba nga xam ne léegi gars yi xam nañ ne mënatuñu rëcc àdduna parce que àdduna léegi ndar képp na leen jàpp na leen bànneexu bakkan yi noot nañ leen ba seytaane fi mu toll su leen lu mu leen digal dañ koy def maanaam amatuñu porof ndoll lu leen seytaane waxati rek daañ ko def mu doog a ñëw nag commencé leen génneloo ci seen pas-pas yi benn par benn voilà foofu lay commencé génne pas-pas maanaam da lay bàyyi ba nga xam ne àdduna noot na la carrément mënoo cee départir mu doog laa commencé dugg ci sa buntu pas-pas voilà dina ko yàqal benn par benn benn par benn benn par ba keroog mu lay dugal ci kéefër te loolu mooy objectif am loolu tamit beneen feeñuwaay la ci feeñuwaay seytaane yu mag yii yëpp ay maanaam yii ay fondamentaux la en fait moom lañ nekk di wax nii parce que ci biir yooyu yëpp benn bu ci nekk am na ay ay ay ay mbir yu bari yu ci làq yu nekk ci biir mais yii ñooy fondamentaux yi am na beneen feeñuwaay bu muy def moom mooy boobu ñi koy defal mooy daanaka wàllu yu lay koy defal maanaam du ko defal nit ku simple il foog nga nekk ku sell ba noppi mu doog laa ñëw yëgal la maanaam mu ñëw doog laa ñëw dugal ci buntu boobu mooy li muy def mooy dafay fexe d'abord ba nga yëg ni yaa ngi def lu baax que ni yow doo moroomu gaañu et gars yi dañoo sàggan et que war ngaa sant yàlla ci ni nga mel sauf que sant yàlla googu ci ni nga mel loolu lay wax mais sauf que moom jubluwu ci loolu daf lay daf lay yéemal yéemaloo sa bopp maa oj bu ba nga naw sa bopp màggal sa bopp lool mu ne la gars yi du ñu tus mais tekkiwuñ dara quoi nga jàpp ne gaa yi tekkiwuñ dara yow yaa màgg léegi soo xësee ba commencé jàpp na yow yaa màgg yow yaa rëy mu teg la ci situation yoo xamante ne dootoo nangooti benn conseil bu jóge ci kii que ce soit ce qui dire que ni képp koo xamante ne day wax ak yow di la conseiller comme yow jàpp nga ne wàllu bu mag da yegg nga ci sommité yi et que. Euh, ñeneen ñi ci des quand même mën maanaam tarfois mën nañ ne la lii bu ma sañoon du demee nii nii lay demee loolu daf koy indi réeru ko def ko ak xeetu yabeel maanaam bu ko defee yow soo gisee loolu après mu wëlbatiku ŋàññi loola ñenn gaa yi maanaam gaa yu baax yi nga jàpp gaa yu baax yëpp kenn par kenn ñoom ñëpp nga jàpp ne maanaam nga nga ŋàññi leen ci loolu ci buntu boobu. lool nag soo ci paree soo ci paree nga xamante ne dem nga ba yegg si foofu nag bu boobaa nag mu daal di neenal say mbir nag ndax xam na ni yàqal na la loo xamante ne dootoo ko abati yàqal na la loo xam ne dootoo ko réparer loolu benn bunt la bu seytaane di jaare beneen buntu bi nga xamante ne bunt bu mag la bu seytaane di jaare maanaam mooy feeñuwaay yi bokk na ci mooy dafay jël benn opportunité opportunité lay jël mu wëlbati ko def ko def ko ak yàq-yàq voilà comme bukki bu am almet maanaam moom euh, opportunité boobu muy jël lay jël wëlbati ko def ko euh, def ko mu nekk inconvénient ci yow mooy bokk na ci comme jëf yi jëf yu jëf yi maanaam tey nit koo xamante ne par exemple euh, sàkkatu xam-xam la wala jàngkat la day xew moom sàkku xam-xam boobu au lieu mu jël ko def ko njariñam daf koy wëlbati def ko maanaam pour ne ko del rawante ak gaa yi maanaam del del wan ne yaa leen gën a ay quoi léegi loolu foofu lay tàmbale beneen bi ci des mooy da lay puukareloo ci kaw nit ñi beneen bi ci des moom mooy day fexe ba nga di ko jëfandikoo pour di nax nit ñi di am ci ñoom as tuut beneen bi ci des maanaam mooy da di leen dóor martu quoi na ngaa xamuñ dara na leen dóor rek day comme ñoo ko tey xamuñ dara ñoo ko tey yooyu foofu la lay jaare maanaam loo xam ne opportunité la war a doon moom loolu lay jël utiliser ko def ko inconvénient wala boog mu utiliser sa jëf yu baax yi nga xam ne da nga kaa def te ngir yàlla rek tax nga def ko mu wëlbati ko mu ñëw wax la xamal la ne la da nga war a puukare ci kanamu nit ñi te da leen a war a wan ne bu dul woon yow lii ñoom duñ ko am maanaam su ko defee nga daan koy yàq comme daal Alxuraan wax yaa ayyuhallazina lu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha te yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu bu leen yàq seen sarax yi ngeen di saraxe maanaam ci ñaaxaate ak ci wax ju ñaaw voilà ñaaxaate mooy bu woon man bu dul woon man bu dul woon man. war nga maa gërëm war nga maa sant azab wax ju ñaaw mooy loo xamante ne boo ko waxee ci nit ci nit ci day tax xol bi du na lu neex euh, loolu euh, wala par exemple euh, war war ngeen a war ngeen a góorgóorlu nag quoi parce que maa ngi leen di jàppale depuis temps yi yëpp maa ngi dimbali di def yitte vraiment maa ngi leen di jàppale mais góorgóorlu leen nag loolu mooy azar mooy wax du ñaaw voilà voilà maanaam kon euh, seytaane kon noonu lay def day jël li nga xamante ne moom lu opportunité la waroon doon mu wëlbati ko def ko mu nekk loo xamante ne lu lu négatif la loolu nag buntu boobu yu bëree bëri bëri di ci daal di dugg nit ku am daraja par exemple nga xam ne daraja boobu waroon na ko mun utiliser di nekk ci lu baax mais ci biir ci beneen côté bi ñu jàngal ko ne ko mu ñëw fexe ba xamal ko ne ko en fait am na beneen yoon woo xam ne soo ko jëlee da nga ciy profité maanaam mu profité ci nag léegi di di di guerre par exemple dugg ci corruption wala comme exemple bu bu patent mooy euh, taqdimi ikhla muqaddami maanaam euh, par exemple loo xamante ne comme comme nit ku am ijaaza itlaq masalan itlaq au lieu mu xamal ko ne ko dafa am responsabilité yu la war a dafa am noo war a doxale dafa am ay Ah, euh, maanaam yu tegu ci sa kaw déedéet du ko xamal loolu seytaane bu ñëwee ci kooku mel noonu ni mu koy def mooy da koy yëgal ne ko saay gis nga itlaq bii nga am ni gars yi moom la ñuy wër fi mu toll mën ngaa am ay taalibe yaa ngi dégg euh, te sax euh, gis nga loo bëgg a lijjanti ci dëkk bi relation day gaawal relation bu ñu xamee ne am nga itlaq moom saawaay day gaawal ay relation mën nga koo am su ko defee maanaam yow li nga xam ne pour yàlla la wax nga war ko utiliser pour yàlla muy xam-xam bi wala ijaaza yi wala yeneen lu mën a doon wala lépp lu aju ci wàllu jaamu yàlla moom daf koy wëlbati def ko benn inconvénient bu ko defee nga daal di nga daal di kuttu su comme moom feeñuwaay boo xamante ne seytaane daf koy feeñu mooy ci buntu yéene yi yéene yi ak gënalante yi mooy an niyaatu wa tafaabul mooy par exemple day ñëw euh, maanaam dalay fekk nga nekk ci yoon bu baax mu ñëw jàngal la ne la par exemple nga nekk jàng euh, borom xam-xam wala nga nekk kuy julli lu bari maanaam ngay naafila guddi par exemple nga di ko def te yàlla rek tax yaa ngi naafila guddi te yàlla rek tax wala yeneen ak yeneen nga di ko def te yàlla rek tax seytaane moom du ñëw ne la Eh, waaw góor li ngay def baax na waaye nag bàyyi ko du def loolu seytaane ni muy def danaan lii de ak buuñaa la lii de chance la ci man moom noonu lay xalaate fu ko defee nan lay def day ñëw ne la gis nga jëf ju baax ku koy def du ko nëbb lu bon rek lañuy nëbb mais lu baax kenn du ko nëbb nga di ko waaw mu ne la te gis nga lii soo ko doon def en public nit ñi dañ lay roy nit ñi dañ lay roy lu bari waaw mu ne la léegi eh, ni ngay def mooy dangay fexe ba di ko organiser da ngay fexe ba nangam léegi bu ko defee yow soo ko organisé wala boog nga di ko wane ci biti génn ci biti di ko def voilà soo génnee ci biti di ko def mu daal lay toogal toogal toogal waaw kon ko léegi soo ñëwee di ko def en public mu fexe ba dugal sa bopp ba ni non finalement gars yi dañ koy def nag dañuy gis rek bàyyi ko finalement bàyyil nangam nangam nga mu a bàyyi voilà wala mu ne la euh, mu ne la masalan demal gis nga yu baax yi ngay def yëpp mën nga koo def te fi mu gën a baaxe mooy fu ko nit ñëpp di gise léegi da ngay dem Makka sooy dem nga wan ko nit ñi maanaam ngay def bu ko defee nit ñi roy ci yow ñu xam ne nii lañuy ñuy doxale voilà tous les jours saa yu jàngal alxuraan bi nangam nangam nga def loolu. mais sauf ko yow soo demee moom dalay tegal ay contraintes ba nga xam ne maanaam ay mbir yu comme mooy xew-xewu àdduna yi ngay gis yépp daf lay wan importance yi de telle sorte que yow soo demee mën ngaa dem ba Makka sax te sa ay farata doo ko def maanaam da ngay nekk ci yeneen boo xëyee maanaam la la taxoon la demal. loolu doo ko fa defati maanaam bu comme di xëy tous les jours di jàng alxuraan nit ñi di gis comme loolu la xam ne moom la la jaayoon ne la boo demee di jaay ah, parce que boo demee ba Makka fa la nit ñi gën a bëree ngay jàng alxuraan wala boo demee eh, dëkk sàngam maanaam xew-xew diine yi nga def yooyu moom dalay yóbbu ba foofu ba pare préoccupé loo la ci leneen nga ne ci leneen waaw tey yaa ngi ci ci marché bi suba yaa ngi ci ci biir feneen voilà ginnaaw suba maanaam noonu lay def ba ba ba jeex. boo moytul sax ak gi ci jëmmi boppam sax doo ca def loo xam te loolu daf koy def ci ay domaines yu bëree bëri bëri bëri bëri beneen bi ci des tamit bi seytaane di jaare bokk na ci mooy euh, le fait maanaam mooy feeñu waayam yi le fait mu lay wan ay jëf yu baax yu bëri te wuute te du la bàyyi nga yem ci benn jëf te loolu ci waswaas yi la bokk maanaam mooy par exemple da lay gis imaginer kuy la guddi gi mais sauf ko moom bu jullee gée lay def naafila mi léegi moom daf koy yëgal ne ko seytaane day ñëw du ko ñëw ne ko bàyyil la guddi gi baaxul parce que xam na ni bu ko waxee du ko def mais danaan ko pourtant gis nga naafila gi ngay la heure bi maanaam mooy boo jullee gée ba pare am na du ko gën mooy dernier tiers bi dernier tiers bi moo gën bu la xamalee ne dernier tiers bi moo gën nga ne d'accord kon man léegi damay bàyyi ba dernier tiers bi mu dóor la ay nelaw yu métti maanaam ndax premier tiers bi nga daan naafi la léegi dala koy bàyyiloo mais du la bàyyi nga nga nelaw heure boobu déedéet daf lay wan ne la am na yeneen préoccupation yu am jamono jooju nga nekk ci jamono jooju préoccupé wu yooyu ce qui veut dire que ni bu heure tëdd jotee day fekk daanaka déjee ceer bi di waaj a jot mu la ne la suba da nga xa war a teel a fay boobu nelawal nga daal di nelaw dernier teer bi moom doo jóg parfois fajar gi sax doo jóg te loolu nag après ce qui fait lan léegi nga perte lépp maanaam la nga daan def bàyyi noonu la ko pour lu ko gën certes mais sauf que lan li gën loolu la lay loolu la la dul def loo voilà tey boo imaginer koo xam ne saa yu xëyee day saraxe 2 euros saa yu xëyee saraxe 2 euros seytaane gëmloo ko ne ko sa sa 2 yi baax na mais fexeel ba dajale ko quoi soo ko dajalee ba bëri léegi yow koo ko jox kooku da koy jariñ léegi bu ko defee yow léegi saraxe deux euros yooyu da nga koy baax ngay koy dajale sauf que du la bàyyi nga dajale lépp wala nga jox ko keneen tout le temps da wan ay aajo yoo xam ne ci yow mooy gën a jàmp bu ko defee ne la xaalis bu toll nii mënoo koo jël di ko jox keneen foo ko yow ci sa bopp parce que da nga am ay soxla danga am ay projet da nga am nangam ak nangam il faut nga def ko ci nga daal koy mujj jël def ko foofa maanaam habitude bu baax ba mu la ba nga amoon léegi nga bàyyi ko ba pare defoo leneen maanaam yu bari yu mel noonu seytaane def ci jaar ci ay feeñuwaayam la bokk ci ay ci feeñuwaayam la bokk beneen euh, bi ci des te boobu ñi sóobu la la koy def maanaam saalikuune yi ñi nga xam ne dañuy sóobu ci yoonu yàlla ñoom boobu la leen di def moom bi mu leen di bi mu leen di bi mu leen di kii may maanaam ñi sóobu ci yoonu yàlla bokk na ci bi mu leen di may mooy bu leen fekkee ñu nekk ci sawar ci jaamu yàlla daf leen di yëgal ne leen affaire yu bari yi lool mu am ëpp solo lu ëpp solo mooy même bu tuutee nga sellal ko bàyyi yu bari yi te loolu dëgg la su fekkente ne contrôlé ko mais sauf que daf lay def loolu tuuti ba pare du la bàyyi nga teew teewlu ko comme ni nga xamante ne moo taxoon nga ne looloo taxoon nga ne da ngaa bëgg di def lu tuuti. su ko defee ñu mujj dem ba nga xamante ne dañuy mujj a tàyyeel ci jaabu yàlla yi mu pousse la ci ay mbir yeneen i mbir maanaam di la léegi ce qui fait que tey par exemple imagine ko daan toog une de temps tous les jours di zikar wala muy jàng alxuraan mu ne ko noonu léegi dix minutes ngay jëm mii nga concentré wu ko ci dix minutes yooyu bàyyi une heure bi nga bàyyi une bi jàpp ci dix minutes yi mu jël leneen dugal ko fa maanaam da dem ba nga xamante ne yow gis nga ni ndekete saa yi finalement dix minutes yi sax nekkoo di ci concentré wu une yi nga yi nga doon jël léegi yooyu daf lay wax na la loolu moom mën a too ko dafa mën a too ko ak sa programme yi nga yor léegi nangam loolu dafa bëri di la taayaloo noonu la lay taayaloo ba bàyyi loolu lépp wala boog mu utiliser beneen bi mooy da lay fekk ngay def dara mu booleel la ci yu bari ne yokk ci bii yokk ci bii yokk ci bii yokk ci bii yokk ci bii ci bii ngay yokk rek ba dootoo ko attanati nga mujj bàyyi lépp boobu tamit beneen mazhar la boobu tamit beneen feeñuwaay am na tamit beneen feeñuwaay bu muy defal euh, aarif billahi boobu moo gën a dangereux yëpp parce que dafa leen di wax ne bul sonal sa bopp ci yëfi awaam yi xam nga xam naa am ak yee koy def yow loolu bu ci sonal sa bopp waaw <laughs> ah. da dalal la yow yow xaas nga ñe mel ni ay ama lañ comme que am ak yi lañ maanaam mooy commode mortel quoi sa pas-pas maanaam en fait yow euh, nit ñi gis nga nit ñi yi ñuy def ni yow yooyu yëpp garaawul pour yow xam nga lu tax parce que yow danga nga war a gis ne yàlla moo nekk ci ginnaaw lépp maanaam yàlla mooy def di dindi ce qui fait que mboolem toj-toj booy dugg rek moom daf lay gëmloo ne la en fait nit ñi ñooy gis ni loolu baaxul. non c'est normal que nit ñi wax ko gis nga waaraatekat yi di wax yi ñuy wax yëpp non dëgg la mais c'est que ñoom niveau bi ñu toll la moo tax yow sa niveau du loolu sa niveau gën na kawe loolu quoi te puis war nga ëppalante sa bopp di wàcc ci niveau gars yi nga daal di ëppale sa bopp loolu. xataa booy njaaloo da lay yëgal rek ne la. maanaam yàlla ak yàllaay jote rek parce que yow yàlla la ndaw si yàlla la ndax yàllaay feeñ ci yéen amul dara lu garaw c'est que ama gi ñoo comprendre rek ñoo nandul rek sooy naan sàngara sax mu gëm loolu la c'est que c'est divin en fait le et est divin <laughs> gaa yi ñoo comprendre lul mais yow yàlla gi yëg ci ginnaaw ñoom xamuñu ko quoi bu mbalax bi ñëwee mu wax la la même chose fu ngeen comprendre que ni yàlla non du yii yëpp quoi maanaam c'est que yi naan duñu dara quoi son bii nii ci yàlla la jóge son bi voilà bu dee bant bi nga xam ne moom lañu defaree guitare bi ak euh, ak euh, sabar gi bant boobu ci flore bi la jóge quoi léegi bu fekkente ne caas yi la ak euh, kii bi nekk ci kaw taba bi kooku ci fóon bi la jóge te yooyu yëpp yàlla moo ne ci ginnaaw ko waaw waxu caaxaan yooyu la lay gëm loolu et puis son bi déggal teng loolu xoolal yëgal ya yow yow yàlla ngay yëg ci ginnaaw ko gars yi comprendre luñ <laughs> yow nga nekk ci caaxaan yooyu rek jàpp ne yaay aarif bu bi boobu ci buntu yi gën a garaaw la bokk ndax yooyu daf lay dugal ba nga xamante ne amatul luy xaraamat ci yow lépp dagan ci yow farata yi sax da koy bàyyi mu yëgal la ne la bàyyi gi nga bàyyi farata yi aayul bu dee yow parce que sa niveau moo tax ñee sharia la dund mais yow xaqiqa ngay dund du benn yow tam nga gëm loolu ne ko yow xaqiqa nga nekk di dund et que ñoom gaa ñooy dund sharia bi maanaam mu dugal la ci buntu yooyu noonu nga daal di sànku nag parce que ci biir loolu moom buy def loolu dafa am beneen mbir boo xam ne dana fexe ba réussir ko mooy day fexe ba nga am benn acquisition ci domaine fa boo xamante ne ah, c'est vrai que awaam gi amuñ ko maanaam amma gi yow ñi ngay wax amma gi ñoom amuñu loolu dañuy comprendre benn nation goo xamante ne parce que danaan lépp yàlla la lépp ci xaqiqa bi la bokk te man ci xaqiqa yàlla boobu laa bokk voilà foofu lay jaar bunt boobu dugal la ci ay toofe doona yodul jeex am na beneen feeñuwaay bu muy jaar bu mag mooy daf lay ubbil buntu yërmande yàlla ak buntu rafet njort ci yàlla maam yërmande yàlla yaatu na rafetal njort ci yàlla c'est que yi ñoo comprendre mais ya mais mais yàlla moom de toute façon du duma kenn yàlla du kenn yàlla dafa yaatu yërmande yàlla dafa tedd jël ay ay alquran wala hadith yonent bi sallallahu alayhi wëlbati ko firee ko noo xamante ne nu mu leen neexal ba pare gëmloo la ne firi boobu mooy bi baax voilà. léegi bu la gëmloo loolu ba pare maanaam ce qui veut dire que ne yow ragalatoo dara maanaam ragalatoo dara amul amul lenn loo xam ne jàpp nga ne ci tool da ko def ba pare jàpp ne nekk def li ma def garaaw na amatul parce que daf lay gëmloo ne la loolu affaire waa ma gi la parce que yow ci xaasa gi nga bokk voilà yow ci gaa yi kawe yi nga bokk ama gi ñoom ñoo am ay lii xaraam na am li daga na wala mais yow bis boo gëmee ni am na yow ci sa bopp rek yow yaay def yow yaay def yow yaay def rek boo gëmee rek loolu baaxul parce que loolu du sa pas-pas xam nga ci loolu yëpp dëgg la mais suuf que ni mu koy jaare foofu maanaam moom objectif bi mu namm ci yow mooy yow boo waxee loolu fa mu la jëme la fa mu lay jëme mooy lan mooy après da lay gëmloo ne la kon yow lii di xew yëpp jaru ngi ci attesté wu jaru ngay tiit jaru ngay jaaxle jaru ngay def dara voilà jàppeel noonu mbir mi rek waaw bu ko defee nag ngay dugg ci tuuxi doona par tuuxi doona tuuxi doona ba deewee noonu dem sa war beneen bi mu lay jaarale mooy buntu bokk na ci mooy buntu bidaa parce que daf lay en fait day indi trouble ci sa bopp bi loolu léeg-léeg dana ko def ci dana ko def amma euh, bi mais dana ko def boroom xam-xam yi mooy day jaxase seen bopp yi ba ñu gëm benn bidaa nekk ci bidaa boobu nag bi ci wéy mu gëm loo leen ne loolu finalement sax sax sunna la doon sax biddaa sunna la wala boog loo xamante ne sunna la nañ jël exemple loo xamante ne moom biddaa la ci cosaan waaye biddaa la boo xam ne biddaa bu rafet la masalan gàmmu biddaa la <coughs> du sunna moom waaye biddaa bu rafet la léegi moom seytaane bu ñëwee day insister ci côté wu ne bidaa bu rafet la ba nga gëm ko mu jóge foofu ne la fa déedéet gaa yi wax ne bidaa la xamuñ dara affaire bi sunna la indi ay mawdu'aatam gëm loola mawdu'aat yi maanaam mooy xadiis yi nga xam ne dañ ko sosal yent bi sallallahu alayhi waxu ko yenente bi nee na képp koo xamante ne dangaa gàmmu sama guddi da nga ma koo dundalal da nga am nangam ak nangam loolu du dëgg xam nga amul benn yenente bi ne salaa salaam gàmmu ku ko feete da am nangam ak nangam loolu amul mais moom dalay dalay gëm la loolu loolu bokk na ci yi nga xam ne moom day day exploiter seytaane bokk na ci ci ay feemam mooy day exploiter base de données yi mu jot am am li nga xamante ne xës na ko accueillir recueillir maanaam daal le passé ay nit def nañ ko moom lool da koy exploit xam nga loolu ñu sosal yenent bi la sallallahu alayhi wasallam waxal ko ne yenent bi nee na sallallahu alayhi guddi gàmm bu ko feete da nga am nangam danga am nangam danga am nangam danga am nangam da nga am nangam bu nga jàpp ne loolu dëgg mu ñëw maanaam ay nit ñu bari gëm ko te amul benn vérification bu ñu def léegi bu ñu demee ba xam ne ndekete lii ay explication la dara du ci dëgg ay sosi neen moom moom day jàppaloo gars yi da njëkk dëgëralal ne bi daala bu baax la bañ ne ok mu ne la finalement sunna sunna la xadis yaa ngi nga gëm après nag mu ne la ku ne gàmmu bidaa la yéefér la maanaam danay gëmloo d'abord bëggul yenent bi moo tax sallallahu alayhi wasallam maanaam ku bëggul yenent bi rek moo dul gàmmu nga ne d'accord mu ne la ku ne bidaa la yéefér la maanaam yooyu te du dëgg nit mën na bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam du gàmmu mais li gën a garaaw li muy def après du yam foofu de parce que lii borom xam-xam yi la concerné ñoom ñooy nekk ci ay débat wu daa bidaa ak du bidaa loolu borom xam-xam yi la mais awaam yi moom bu ñëwee ci ñoom da leen di gëmloo ne leen li ngeen nekk xew-xew la boo xamante ne jaamu yàlla gu màgg la buñ ko defee dañ ko waroon a defee dëgg la jaamu yàlla gu màgg la waaye daf ci dugal yu bon yu bare bare bare bare bare bare yu bon yu bare bare bare bare bare yoo xamante ne amul kenn ci borom xam-xam yu ko d'accord ne ma def naa gàmmoo noonu mu dugal ko ci ay fittasu ay woy fecc xumbal waaw famille daa am moom changé am na benn mbokk bu ne ma ah diw sàngam am ndaw su doon wax man nee naa ko ne ne nee ah, dañ doon waxtaan ko ah gàmmu Lyon gi samedi bii di ñëw la mu ne ko ah mu ne ko ah, yow doo dem mu ne ko non man nag taay xam naa ne moom gàllankoor dama am gàllankoor ta dem bëggoon naa dem na ko ma dem ah <laughs> ndaw si ne ko non man du ma ah. mu ne ko lu tax mu ne ko du neex parce que ay mbay yaa ñu lan xam <laughs> quatre-vingt-neuf waaw waaw mu neex moo tax mu maanaam dafa bokk ci li muy def mooy da lay mooy lu fait que muy maanaam boo demee ba nekk ci maanaam mu wëlbati ko def ko lu bon. ba ci xattaa yeneen yi événement yi te loolu même ci événement yi gën a mag imaginer tey léegi euh, léeg-léeg da dem ci yenn bërëbu jaamu yàlla yi maam yoo xam ne dañuy yaakaar ne nit ñi dañ fay dem ngir jaamu yàlla wala ngir ziyaare nitu yàlla bu mag. mais boo demee ci bërëb ba xawaare sax lay gën a jege. te léegi dem nañ sax ba boole ci makka ga makka gi sax imagine ngeen seytaane ni muy foowee gaay déjà daf leen di yàqal lool te bokk na ci feeñ feeñuwaay mooy day day day yàq principe bi maanaam benn mbir mu baax xam ne mënoo ko bañ a def mais dana fexe moom ba yàq principe bi mooy tey nga war a dem Makka moom mu gëmloo ne la la da ziyaare ji yenente bi maanaam <coughs> su ko defee ngay wër di tàggoo ren de damay ziyaare ji yenente bi maanaam yow intention ziyaare yenente bi nga am sallallahu alayhi wasallam mooy amu aj parce que aj ziyaare yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokku <laughs> nga daal di dem loolu mooy première intention bi muy yàq léegi maanaam boo ajee nag boo jugee wax dëgg yàlla France nag ah wala Sénégal wala Amérique wala feneen ba dem ba foofa rafet na lool nga siyaare ji yeneen ci sax mais boo demee siyaare aj ba ñëw dellu si ma Madina sa aj baax na amul problème waaye nag wax dëgg yàlla rafetul dara ci ab jullit mu dem ba foofa ñu naan ko yent bi sallallahu alayhi wasallam mu naan déw ma fa non wax dëgg yàlla loolu moom non loolu moom non déli la quoi mais euh, loolu lay def beneen bi ci des moom mooy day fexe ba soo demee doo def say wareef dangay nekk puukare ji yaa ngi ci sërite yi waaw da nga war a dajale sërite yi ce qui fait say jaamu yàlla xam nga dem ba foofu pour jaamu yàlla la war pour def affaire déedéet moom da lay préoccupé ci sërite yi ah ak selfie yi voilà waaw ñu ngi nii en direct de la Kaaba ngay <laughs> direct bi ak nii nga nekk ci affaire yooyu rek ba pare boo dellusee mu yàqal la ko ci ay ngandal ak i puukare maanaam ce qui veut dire que moom perte temps wam ci dara yàqal na la lépp du début à am na tamit beneen mbir bu muy def mooy beneen feeñuwaay bu mag bu seytaane di feeñee mais boobu tamit pour borom xam-xam yi la mooy da leen di gëmloo ne gis-gis yi bari nañ ci borom xam-xam yi ñu wax sa à dire que yow soo naree benn affaire gis ne nar na dëgër rek mu ne la pourtant ngir sàngam wax na nangam nga daal di jàpp ci la ngir booba wax. après mu njattaat la ko wëlbatiwaat affaire bi maanaam ci beneen ngir maanaam loo xamante ne tey par exemple euh, imaginer ngay jàpp mu ñëw ne la jàpp de waaw euh, jumhur nee nañ ku lekk yàpp gëléem du jàpp wat jàpp waru ci moom nga lekk yàpp gëléem taa la jàpp mu ne la non jumhur wax nañ ko jarul jàpp waat dañ ko sopp kese nga ne d'accord kon jarul may jàpp nga dem euh, laal jigéen maanaam laal jigéen am am ci sax ay bànneex mais mu ne la yow boroom xam-xam nga quoi comme que affaire bi deme na nii xoolal Hanafi bi nee dara nekk non euh, bi nee na dara sa bànneex yi nga ci am ak yëpp grawul quoi nga daal di bàyyi noonu. maanaam mu topp loolu buntu boobu buntu yooyu yëpp mu topp loolu ci yi ñu wute yëpp ci njàpp nga def yëpp après fan ngay mujj da ngay mujj ci ah, sa njàpp day toj ci ngir yëpp mais moom mu gëm loolu la la sa njàpp tojagul <laughs> parce que ngir boo ne ngir boo nekk yow maanaam yow booy layee nangam da nga naan ko waaye ñeenee nañ te loolu da ngay gis te surtout léegi dafa bëri seytaane fu muy jaaree nit ñi dañuy gis benn mbir mu xaraam bu leer nañ mu ne la waaw mais ñi mësab sàngam nee nañ nañ nee nañ xaraamul dañ kaa ci beneen mbir nga nga layee beneen mësab nee nañ xaraamul dañ kaa ci beneen mbir nga laye beneen ngir ne mazhab boobu nee nañ xaraamul dañ kaa sib nga fan ngay mujj fi ngay mujj mooy ci xa ci lo xaraam ngay dëkk ci lo xaraam ngay dëkk di layee wuute yi borom xam-xam yi wuute lu ñu wax rek nga ne fii xilaaf wuute am na ci voilà wuute da cee am voilà parfois même ay conséquences yu rëy dañ ci aju par exemple imaginer ki nga xamante ne dafa bëgg a takk jabar mu gëmloo ko ne ko xanaf yi dañ ne wax ne wala eh, ci zahiri yi wala yooyu surtout xanaf yi ci bunt bi ma nar a tudd nii mooy eh, kilifa du condition ci jabar na d'accord rek ndaw si nga dem takk ko ci kaw loola boo ko takkee ci kaw loola mu daal di indi ay problème maanaam problème am mu gëmloo la ne la comme takkoo ko woon maanaam de toute façon du sa jabar maanaam parce que maanaam kon dundal koog yooyu yëpp waru la parce que lu tax parce que daa bokk ci charte jabar mooy am kilifa te yow takkoo ko woon ci kaw loolu maanaam moo la waxoon affaire bi ba pare wëlbati ko dagg dagg affaire dagg film bi maanaam noonu la lay def su ko defee finalement yow amoo jabar am nga jabar maanaam euh, c'est-à-dire <laughs> léegi yow comme que gëm nga ni léegi dootu sa jabar ci kanamu juge bi kese ngay d'accord ne du sa jabar kilifteef waru ko ci waru ko ci yow maanaam maanaam dundal koog yooyu yëpp waru ko waru la voilà foofu rek la foofu rek nga koy waxe mais soo leen dellu su waatee ci kër gi sa jabar la parce que ci ngiiru giir gee nee nañ mën nga koo ah mën nga koo takk saa saa kilifaam maanaam yooyu nag ngay utiliser di def am maanaam am am na ay masala yu bëree bëri taa yi wala ci at yi nii yoo xam ne dañ koy dégg ci rajo beeg ci télé bi ci wolof yi euh, maanaam ay masala yu mel noonu la maanaam yu bare bari wax borom xam bi gaa dañ ciy wuuteeg yu mel noonu wala yenn day desee leer ay subtilité lay àndal waaye dañ koy utiliser pour lan pour njuuj njaaj pour di wax yoo xamante ne ay toj-toj la ci diine ji loolu tamit bunt la bu seytaane di jëfandikoo maanaam kon bu ñu xoolee mbir yi dinañ seetlu ne seytaane ay bunt yu bëree bëri bëri la am voilà ay bunt yu bëree bëri bëri bëri la am te yooyu yëpp daf ciy jaare nit ñi di leen jax-jaxal di leen dugal di dugal ci ñoom eh, ay yoon yoo mbir yoo xamante ne du noonu te bu bu la xasee ba am fenn du yam foofu day wuti ji feneen tëj ko foofu tamit mu am feneen ba keroog mu lay ndar kepp carrément yàq la carrément dootoo mën a génne beneen mbir nag bi nga xam ne foofu la ñuy ci euh, mbir moom mooy ne seytaane bu lay dugg maanaam bu duggee nit ki Euh, maanaam seytaane comme niñ ko gisee woon jinne lay nekk wala mu doon nit mais euh, moom nag dafa am mañ dafa am mañ euh, kii seytaane nit mook seytaane jinne yi ñoom ñaar ñoom ñi ay collaborateur lañ ñoom ñaar dañoo ànd mboolem pexe yi ñuy tëral souvent ñoom ñooy ànd tëral ko su ko defee ñoom dañuy jur beneen seytaane boo xam ne maanawi la boobu nag moo gën a jafe combattre parce que du nit du jinne maanaam yi rek la maanaam moom ci boppam seytaane boobu amul sax jëmm mais ay idée la ay mentalité la moom lay amul jëmm bu physique ay idée la ak ay mentalité kese moom lay jël dugal ko ci xolu nit ki kooku moom mooy def liggéey bi ci des moom mu toog ne sans mu yónni maanaam comme genre robot quoi comme. voilà genre robot benn programme voilà nga xam ne moom day toog fee robot bi di def liggéey bi voilà et que seytaane jinne bi seytaane nit ki moo gën a ñàng seytaane jinne bi moo gën a doy fuuf parce que moom ci jëmmi boppam seytaane la mais ànd ak xarinam maanaam xarin bi nga xam ne moom tamit seytaane la te xarin boobu waxoon nañ koo ci jotaay bi weesu muy seytaane bi nit ki bi ñuy boolem nit ki et bu dee ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dafa tuub bosam comme li ko yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam ci hadith bu nekk sahih Muslim rahimahullah moom bosam dafa tuub et ci lañu ñu xamee ne sax seytaane maanaam mën nañoo tuub mais loolu kaa bu raara raara raara la iblis moom mënta tuub parce que yàllaa ko dogal ci moom noonu te moom xam na ko jiimul sax tuub voilà euh, seytaane nit bi moom ay dégaawam li tax mu naqaree lijjanti li tax mu naqaree lijjanti mooy seytaane nit bi dadul dadul euh, maanaam moom alxuraan du ko dawloo ay zikar du ko dawloo moom bu moom du xannaas à part ci benn côté mooy wax wax ji da koy déranger loolu tax bi alquran nekk masalu shaytaan iz qaala lil insaani kfur falammaa kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu llaaha rabbal aalamiin maanaam misaaluk shaytaan ah, buy waxee nit ki weddil yàlla bu mu weddee mu ne ko man nag léegi dañ naa ci yow comme weddi nga yàlla man dañ naa ci yow te mu ko digal loolu dafa bokk tamit ci mbiri sheytaane mooy da lay dugal ci guuta ba noppi daal di rocceeku génn walla ne la bon problème bi yow des ci parce que man sincèrement xajuma ci yii quoi te moom moo ci dugal ba pare da lay gëmloo ne moom dafa ragal yàlla te du dëgg xam ngeen waaye ragal yàlla googu am na borom xoomi rahmatullah ñu ne mën naa jàppandi seytaane ragal yàlla waaye da ci gaaw a génnaat maanaam day instantané rek maanaam moment boobu noonu lay gis li mu gis mu garaaw ci moom mu ne ah yàlla jar naa moytu de yàlla nangam maanaam gis na conséquence yi loolu souvent seytaane nit ki lay dal seytaane nit ki mooy doxale lu bari noonu ak nit ñi. loolu sax bokk na ci mandarga yi seytaane nit loolu bokk na ci mandarga yi nga xam ne kii seytaane nit nit la mooy bu lay dugal ci ay musiba ba noppi moom ci jëmmi boppam di la yëgal ne la moom daa voilà moom daal voilà daa ragal yàlla ko voilà voilà loolu mandarga la buy wane ne kii moom ci seytaane nit yi la bokk ba pare day bari lu muy nekk koo xamante ne ay pexeem day bari ak ay loreem day bari ak kiñaanam day fës voilà fi ñuy fi ñuy jeexale fi ñuy jeexale ci euh, saar bi ak ñaari saar yi ñu gis ne ñaari saar lañ yoo xamante ne euh, buñ ko xoolaatee dinañ gis ne lépp loo xamante ne ak lor la bu nit ki mën a gis wala bu mu mënta gis wala mu koy yëg wala du ko mën a yëg wala boog mu nekk loo xamante ne day juddoo ci xolu nit ki wala ci biir nit ki wala boog muy juddoo ci biti nit ki ci àdduna boo xamante ne àdduna bi ñu yàgg bi ñu yëg la ak bi ñu yëgul àdduna bi ñuy jàkkaarloo la ak bi ñu jàkkaarloowul boo xoolee saar yooyu ñaari saar yi dañoo làmboo borom di ñaan borom subhaanahu wa ta'ala mu musal yëpp. loolu moom ñu tuddee leen al-mu'awwidhataani nekk ñaari saar yi nga xamante ne amul lu ko gën a rëy ci muslaay muslaay bu muslaay jeex ñaari saar yooyu ñoo gën a rëy ci muslaay même nit koo xamante ne sax dafa nekk ci jamono joo xamante ne yëg na nit dafa soxla muslaay na leen di rafete am boucle rek en boucle rek léegi nga gis lépp dem waaw na ko def ci karo alxuraanam rek waaw wala benn parti ci sikaru alquran comme niñ ko gisee fukki aaya la ak benn muy màndargaal maanaam njabar gi nga xamante ne moom lañ gisoo biñ njabaroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais aussi maanaam mu tëj alquran di junñu huuy yëg maanaam ne borom bi subhaanahu wa taala moom la moom rekk fi nekk te moom la war a jaamu te moom moo nekk moom kese balaa dara xew te dafa nekk koo xamante ne kenn amul jote kenn mënta jote ci moom di tegtale maanaam mu jeexee ci annaas maanaam mooy tàmbalee falaq maanaam mooy parce que boo xoolee ixlaas la tàmbalee mooy saar bi nga xamante ne day wéetal yàlla kese waaye falaq mooy lu xar maanaam xar ubbi waxoon nañ falaq maanaam mooy ubbi mbindeef yëpp lépp ubbi ko <coughs> mu jeexalal ci naas muy nit ñi te ñoom ñooy quintessence u mbindeef yi borom subhaanahu wa ta'ala nit ñi ci la jeexalee cycle mbind bi loolu moom moo tax bu nit demee ba amatul rek àdduna day tukki leneen doon la mat espèce yi naan ah, day disparaître yi dañuy disparaître yi disparaître yi disparaître espèce yooyu yëpp dañ doon am di disparaître ba nit ñëw bi nit ñëwee nag moom moo fi des nekk espèce bis bu nit amatul mooy espèce su existence ñooñu ñooñu dañuy jeex yàlla day lem àddunaam àdduna bi day tukki yëpp ñu après ñu taxawal yowmal xiyaamati àtte gaa yi ñii dem àjjana dem àjjana ñii dem sawara dem sawara parce que justement nit moom moo tax ñu bind kon bu ñu xoolee ne alquran dafa tàmbalee ci kaw ginnaaw basmala bi ci di tudd rab ci di tudd yàlla di ko sant moom mi nga xam ne lépp ci moom la tàmbalee te ci cant googu ci la lépp juddoo moom mi nga xam ne mooy rabbul alamin mooy boroom mbindeef yi ci nit la jeexale cycle boobu maanaam da gis ni ne alxuraan nekkee moom ci jëmmi boppam àdduna bi voilà moom ci jëmmi boppam àdduna bi kon euh, te boo xoolee saar yi ci diggante bi yépp day leeral diggante boobu diggante ah rabbul alamin ak annaas rabbul alamin annaas diggante bi yépp loolu lay leeral maanaam lien boobu nan lay nekke ak nit ñi nan lañu war delloo delloowee ci rabbul alamin kii borom bindee fi waaye tamit euh, rabbul alamina nan la taxawee ak naas nit ñi ak yàlla moom muy rabbul alamina ni mu joxee nit ñi mboole mbir yi ñu téye ko mboole mbir yi mu jox leen ko wan leen ne leen àdduna bi yëpp seen àdduna la biddiw yi li muy bëri bëri univers bi li muy nganda nganda xeet yi yëpp yéen a ko yéen laa ko fi defal explorer leen ko ngeen jariñoo ko ngeen exploiter ko waaye tamit ngeen utilise ko ni mu waree te loolu ni mu waree alxuraan bi moo la koy leeral la bii moo koy leeral waaw tax sóoratu Fatiha nekk saar bi gën a màgg ci alxuraan maanaam mu ubbee ko sóoratu Baqara nekk tamit beneen bi gën a màgg bi ubbi bi maanaam bi nga xam ne tamit comme Fatiha la mel sauf que euh, Baqara moo gën a yaatal Fatiha moo gën a lëm moom ci buntu Qur'an la ne Baqara ci buntu Furqan la ne moom dafa taqal nga xam te ne lépp la ubbi lépp la leeral du début maanaam mbir yëpp ni mu war a baaxee te war a la war a jub ci seenu njàlbéen suratul baqara lool la leeral du début à la fin ci 286 aaya yooyu xam nga 286 waaw Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi bii doomu Abdullah yent boobu sallallahu alayhi wasallam moo incarné mboolem li nga xamante ne mooy tàmbali mbindeef yi ak seenu lépp la aju ci ñoom lépp moom yent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax nag moom mooy ci gën ci nit ñi borom subhanahu wa ta'ala amal ko mu nekk maanaam nit ñi copier jëmmam li ko dalee ci maam Adama alayhi salaam ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi mujj bu ñu wol buftu bi te moo tax suratul baqara tamit nekk saar boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la rawatina àtte yi ci nekk mbir yi ci nekk yëpp la leeral ci début bi voilà Euh, bu ñu xoolee yi ñu fi jot a gis yëpp ak musiba yi nga xam ne moom la seytaane di def ak ni mu mën a def ay ravage di nga xam intérêt bi nekk ci soor sóoratul naas mais bu ñu xoolee yiñ gis ci njabarkat yi ak yàq-yàq giñ mën a def ak yeneen yu mel noonu yëpp dinañ gis intérêt bi nekk ci jàngu sóoratul falak te bu ñu xoolee ñoom ñaar bu ñu combiner liñ mën a yàq dinañ gis njariñ gi nekk ci jàng ñaari saar yi waaye bu ñu xoolee tamit euh, mbooleem yi nga xamante ne moom lañ doon muslu ci sóoratul falaq xaasitin iza waqaba an-naffaathaati fil uqad xaasidin ñu iñaan ñi tamit ak nit ñi seen bët seen wax yi ñu mën a doxale ñu mën a yàqale ñeneen ak ñi nga xam ne moom mooy nit ñi maanaam mooy euh, maanaam ni nga xamante ne noonu la xolu nit maanaam ni mu mel ak bakkanam ni mu mel noonu la mën a am influence ci yeneen parties ci yeneen nit ñi mais aussi ci univers bi yooyu da nga ciy gis njariñ bu màgg gi nga xam ne moo nekk ci mën a jàng ci di jàng surtout falaq yi maanaam ngir mën a mucc ci mboolem ay yi nga xam ne mooy jóge ci fu nekk ñi nga xam ne ñoom ngay amal affaire ñooñu ngay siqanteel dara ñu ñëpp seen yàq gi ñu mën a yàq loolu tamit da ngay gis aat njariñ gi nekk ci jàng sóoratul falaq waaye comme que lu ëpp ci ñooñu ci ay nit lañ donte am na ay jinne maanaam yooyu yëpp da ngay gis njariñ gi nekk jàng ci sóoratul naasi ba ci minal jinnati wan naasi bi maanaam nga xam ne da leen a boole ñoom ñëpp yi ñuy dul gis yi ak yi nga xamante ne dañoo nekk ñun ñu di gis te ñu nekk ay nit comme ñun maanaam bu ñu xoolee globalité mbir yooyu yëpp nag dafa am yu bari yu ñuy jàng maanaam dañuy ci jàngee li nga xamante ne moom la ñu tàmbalee bi ñuy tàmbali ñaari saar yi mooy lan mooy ne jàng ñaari saar yooyu ba pare euh, di leen maanaam yittewu ko bàyyi ko xel ñaari saar yooyu wala rek noonu rek njariñ gi ñu am. moo ëpp doole njariñ di lekk ak naan ak nooy yi am nit ñi dañ koo soxla niñ soxlawee lekk ak naan ak nooy yi parce que ay yi ñu fi tudd yëpp ay ay yu mën a topp nit ba ginnaaw dee ay ay la yu mën a yàqal nit àdduna ak àllaxira ci lañuy ñuy gisee njariñ ñu nekk ci ñaari saar yooyu yàlla nañu yàlla boole borom subhaanahu wa ta'ala ci ñi nga xam ne dañuy jariñoo ñaari saar yi waaye tamit dañuy jariñoo alquran alquran maam ñu koy dund ci biir ak ci biti di ci taxaw euh, di ko melowoo ba xamante ne euh, maanaam li kaana xuluquhul quran boobu soxna Aysa waxoon radiyallahu anha ci yenente bi sallallahu alayhi ñun tamit mu melal ñu noonu suñu jikko yi suñu doxalin suñu wax yi suñu jëf suñu biir ak suñu biti lépp dëppoo ak alquran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 아우